أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم alayhi alsalatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa inni xiftu almawaaliya min waraa'i wa kaanat imra'atii aaqiran fahab lii min ladunka waliyyan yarisunii wa yarisu min aali yaquuba waj'alhu rabbi radiyyan kon ci laay bii di juróom benneel bi dañu jàngaale bu juróom bi foofu lañu yemoon ci suñu jotaay bii ñi génn walillahi alhamdu wal muy fi nga xam ne moom la seyyidina Zakariya alayhi salaatu wassalaam doon ñaan boroom bi mu daldi koy may li nga xamante ne nii mooy doom joo xamante ne nii moom mooy taxawe li nga xam ne moo doon ta la taxawe woon ci taxawal diine boroom bi azza wa mu ne woon nag man nag damay ragal ñi nga xam ne loolu leeraloon nañ ko nañ ñëw fi nga xam ne mooy yow li la jaaxaloon fi mu ne yarisu nii doom joo xam ne waliyan kuy méngoo samay mbir nga xam ne li ma taxaw sama gannaaw moo koy yor téewaat ko nekk ji yarisu nii doom joo xam ne moom damay donnu wa yarisu muy donnu min ali yaqub waa kër sama maam man da man man zakariya bi sayidina yaqub mbaax giñ newe woon ak mooy nubuwa yi waj'alhu rabbi radiya mu ne ta doom jooju yow boroom bi tabaaraka wa taala yal na ko def koo xam ne ku ñuy gërëm la te ku ko gis kontaan ci moom léegi nag nga ne ma man de am na lu ma jaaxal ndax xadiisu sayyidatuna Aisha bint Siddiq radiyallahu anhuma bi nga xamante ne nii moom lu fa lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ñoom booleem yonent yi alayhim salaatu wassalaam kenn du leen donn te xadis boobu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma daal dina koy nettali lu mel noonu jëla ko ci sayyidina umar ibnu alxattaabi radiyallahu anhum wa ardaahum te na ko ñu baree nettali ak fi ko seydina Umar radiyallahu anhu xadiis bu gudd boobu nekk ci saxiixu al imaamu muslim ak al imaam al buxaari muslim rahmatullahi alayhima dim doon laaj ñoom seydina Ali seydina al Abbaas seydina Usmaan seydina Abdurrahmaan ibn Awf seydina Talha ibnu zubayri radiyallahu anhum ak ñooñu seydina zubayr ibnu al-awwaami radiyallahu anhum wa ardaahum seydina omar doon leen laaj naan leen maa ngi leen di tagaan ci borom bi est ce que dégg ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéen ñépp laa wax mu naan man ñun mbooloom yonent yi kenn duñu doon lu ñu fi bàyyi rek ab lo mooy sarax la ñoom Seydina Ali Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ak ñiñ fi tudd yépp ñu ne ko ah kay dégg nañu ko kon nag nga ne ma waa loolu man de moo ci jaaxal ma ne la nga ma woon ak beneen xadiis man maa la ci yokkaloon ne la baal ma yokkal la ci beneen bu Seydina Ubaada ibnu ibnu Ubaada ah, non Abu Darda Uwaymir Abu Darda radiyallahu anhu ta xadiisam ngir yokk njariñ mu ngi ci sunanu al imaamu ahmad ak yi nga xamante ne nii mooy sunanu al imaamu tir abu daawud ak tirmidi ak ibnu maaja rahmatullah alayhima nga xam ne mooy comme que moom damas la ne woon muy damas la ne woon muy dimashq ci bilaadu sham foofu le nekkoon capitalu Sham jamono yéele moom Seydina Abu Darda radiyallahu anhu ci xadis bu wér dafa am benn taabin koo xam ne taalibi la ci yone ci saxaaba yi daal di koy dikkal nag ne ko man de damaa dégg damaa jote kene yow daa am xadis boo xam ne yow Ubaada radiyallahu anhu yaa ko jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Ubaada nag affaire bi jaaxal ko mu ne ko yow lan moo la jële Medina ba fi xam nga Medina ak Syrie ak Damas gis nga Medinatul Munawwara jàkkaay yonent alayhi salaam foofu ni nga xam ne noonu la sore ak ak Syrie ka nga xam ne fa la Bachar al-Assad nekk léegi foo fële ca mosquée de Damas bu mag boo bële xam nga lool ni mu soree léegi nag mu ne waa ji mais yow lan moo la tax a jóg yow lii rek la tax a jóg mu ne ko waaw mu ne ko ñëwoo fi ngir commerce ngir laajaale tamit li nga bëgg a laaj xadis boobu mu ne ko déedéet man daal dikkuma lu dul sàkku xadis bi dégg ko ci yow dégg na ñu koy wax moom doyloowul ne ah hadis bi dégg naa ko comme ni nga xam ne rek ñun ñi nga xam ne xamuñu dëgg rek hadis xamuñu li nga xam ne dayob hadis loolu moo tax xamuñu dayoo waxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaroñuñu sax génn suñu buntu kër ci ñu bari ci ñun wal iyaadu billah moom mu jóge foofu ba foofu ngir rek déglu benn hadis boo xam ne ndax nga dégg na ko ñu naan Seydina Ubaada mi nekk Damas de mu ngi koy jàngale tax moom dégg na hadis bi doyloowul lool mu ñëw ba ci moom muy talabu di sàkku al ulu looy jege am càllale yu gàtt ci li nga xam ne noonu ngay toxalee xam-xamu boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kon yow daal yow lii rek kala tax a jóg mu ne ko waaw waaw mu ne ko nag man nag dégg naa man Ubaada yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla li mu ne mooy képp koo xamante ne nii dafa sóobu aw yoon di fa sàkku xam-xam mu ne kooku de suñu borom dina ko sóob yoon woo xam ne ci la koy dugale yóbbu ko fi nga xamante ne mooy aljanna waaye te mu ne ko te malaaka yi te dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam dañuy teg seen seen li nga xam ne mooy seen seen laaf yi dañuy tàllalal ngir ngi nga xam ne dafa génn ngir uti xam-xam malaaka yi dañ koy tàllalal li nga xamante ne nii mooy seen laaf yi mu ciy jaar ngir lan gërëm li nga xam ne moom lay def muy sàkku xam-xam boo gële mu ne te dégg naa man ba léegi Seydina Ubaada radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan benn ba ngëm yàlla benn boroom xam-xam moom de lépp loo xam ne lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf lu dul nit ak ñoom dañ koy ñaanal jéggal boroom di tabaaraka wa mu ne kal xiitaanu fil ma même jën yi nekk ci biir ndox mi sax ci biir géej géeg dex yi ak béeg yéeg yooyu ak teen yi ñoom dañuy ñaanal ki nga xamante ne mooy sàkku xam-xam mu ne te dégg naa ba léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tekki ne gis nga boroom xam-xam li nga xam ne noonu la gëne koo xam ne day jaamu yàlla te amul xam-xam kooku mu ngi mel ni gis nga li weer wi ginee feeñ bu feeñee weer woo xam ne dafa nekk badar mooy feer weeñ woo xam ne mooy entre quatorze ci juróom juróom fukki fan ak juróom fu fukki fan ak ñeenti fukki fan ak juróom ni weer wi leere yaatu mu ne gis nga ni mu gën a leere yeneen biddiw yi ngay gis ci wet gi noonu la ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi noonu la gëne ki nga xam ne day jaamu yàlla ta amul xam-xam mu ne loolu di dégg naa yonent mi alayhi salaam ba pare mu teg ci li nga xam ne moo tax ma ne la baal ma la ma laalal la ci lii ngir ngir nga xam ne mu ne lan yonent mu ne ba léegi moom Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu anhu mu ne te yonent yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na boroom xam-xam yi ñoom warasatul anbiyaa innal ulama ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy boroom xam-xam yi warasatul anbiya ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo donnu way borom woowa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu tekki nag li tax yow mu ëndil sa jax-jaxal li nga xam ne moo la xaw a jaaxal moo yonent bi alayhi salaam teg ko ci ne wa innal anbiya lam yuwarrisu diinaaran wala dirhama innama warrasul ilm faman axada bihi axada bi hazzin waafir mu ne te yonent yoo yooyu nag nga xam ne boroom xam-xam yee leen donn bu kenn foog ne naan ab alal la de ay alal ay château ay yi nga xamante ne nii am amu àddina boo xam ne moom lañ donn mu ne déedéet mu nekk ci ak mooy yonent yooyu nga xam ne boroom xam-xam yee leen di donn ñoom bàyyiwuñ fi ñu leen di donn li nga xamante ne nii mooy diinaaran du diinaar mooy façon xaalis boobu nga xam ne ci woor lañ ko doon tëgg mooy ci wurus lañ ko doon tëgg déedéet waaye waa dirhama teg bàyyiwuñ fi tamit ñu leen di doon ne muy xaalis boo xamante ne nii mooy façon xaalis boobu nga xam ne liñ ko doon tëgge pièce bi ak yooyu mooy ci dërëm la doon nekk ci kii mooy bële oor bii xaalis mu ne déedéet ñoom bàyyi wuñ fi lool alal joo xam ne noonu lañ leen di doon ne innama li am ba des warasul ilm li nga xam ne moom lañ def boroom xam-xam yi di leen ko donn mooy xam-xam ak kell de fa man axada bihi képp ku jàpp ci xam-xam bi ñu fi bàyyi ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kooku de axada jàpp na bi haddin waafir ci puñu cër boo xam ne mooy bi gën a màgg ci li nga xamante ne nii moo xew ci àddina bi kon nag mbir maa ngi nii nga ne la kon nag yow lii lépp moo tax ci mbir yi voilà say Seydina Yaqub ajo ah, euh, Zakariya alayhi salaam ne doom ji yarisu nii wa yarisu min ali Yaqub ngir sa doom jooju noonu daal di may doon doon waa kër Yaqub ñu ne la kon kay mbir mi leeral na la yonent ma la saa saam xamal nañu kon bu nee yari yarisuni du sama alal waaye yarisuni mooy wooloo taxoon mu ne woon inni xiftul mawaaliya min waraa'i damay ragal ñii ma gis ñu nekk fi ta bu ma génnoon àddina man Zakaria man kese alayhi salaam ñi fi war a taaw diine ji sama ginnaaw ñii ma gis matuñu ko kon nag man borom bi dama lay ñaan nga may ma doom joo xam ne maa koy tàggat te man kese du doy parce que yow yaa ko koy def noonu mu nekk ci moom loolu laa bëgg nga xam ne mooy taxaw li ma taxawoon nu mu yi taxawee prophétie gi di taxawee diine gi ak sell gi ak xam-xam di kon xam nañ ne kon loolu lay do loolu la koy delloo loolu koy doon kon loolu lay wax mooy mu taxaw def ko yonent comme moom ni mu ko doone woon taxaw jaamu yàlla gi nga xam ne moo war dox fii di bilaadu fii di Quds moo fi war a dox fii di yooyu léegi te yow loolu dama naan la sax yow loolu waxoon nañ ko fi suuratu Naml da nga koo fàtte di suñu borom doon wax woo warisa Sulaymaanu Daawud Seydina Sulaymaan ginnaaw gi moom moo doon Seydina Daawud Daawud alayhi salaam loolu leeraloon nañ ne du ay alal ak yooyu am nguur gi mukk mooy nubu wagi mooy moom la borom di donnale xam-xamu baayam ba mu yoroon def ko yonent alayhi salaatu wassalaam mu taxawe loolu le daa fekk nag moom baayam nekkoon buur moom itam mu nekkaale buur ku gis ci biti nii foog ne moom loolu la ko doon waaye donnewu ko loolu xam-xam bi la ko doon ne walillahi alhamdu wal minna kon sa sa sa sa jax-jaxal bi ak yooyu dañ naa ma ne ma askay dañ na ma ne la alhamdulillah wallahu